farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thalith fi l adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr wa minhu kun ilayya dhal isghaa'i waqi'atun fi sha'ni lawliyaa'i wa mithluhu takdhibuhum fi maktatamfihim min al asraari min mulin ni'am kon fii la ñu yemoon bayt bi njëkk a jàng gisoon nañu ko waaye mooy li ci tegu la ñu a jël mu ne bokk na ci li nga xam ne mooy waral suul xaatima mooy eh, mujj gu ñaaw bokk na ci koy waral mu ne ma dékk ma sa nopp xerewlul cellantul te déglu ma man Bamba radiyallahu anhu bokk na ci waqi'atun di rot fii sha'ni lawliyaa yi di tàbbi di rot ci mbiru waliyu yàlla yi lool waxoon nañ ci radiyallahu anhum di leen dalaka dugg ci loo xam ne tegoo ko fenn ngir iñaane leen wala soxore leen wala la leen yàlla def mu ne wa misluhu fii lañu waroon a jël tey bokk na ci takzibuhum di leen weddi naan li ñu wax demewul noonu ah sawaay waay yow ma waaye waay yow kii waay yow waay yow ay lan waay eh kii li mu wax demewul noonu waay ci lan fii mag tatam ci li nga xam ne dafa nëbbatu fii fiihim ci seen biir minal asraari ci ay mbóot ci ay secret yoo xam ne mu ngi tukkee min muuli ni'am borom bi nga xam ne mooy jottali di méngale di indil jaam yi li nga xam ne mooy xéewal yi di xool jaam bu ne la la la mu dogal ci yow namm ko ci yaw mu jox la ko yamu leen defal ay mbóot ay xam-xam yum leen wuññil ñoom ñu wax ko nga ne kii li mu wax demewul noonu quoi ah déggal ñu naan daa am ay suuf yu kii ak ay moo jabalu nàngam ak non yooyu demewul noonu quoi ah gars yi dañuy fumiste fumiste lu quoi lii fan lañ ko gis ci alxuraan ak sunna ñu nekk fi di wax seen yi non non waaw <laughs> loolu bokk na ci li nga xam ne day waral deewee lan ñaaw ñaaw ñaaw suu xaatima ñaaw eh, ak mujj waaw aadana allahu minha waaw sëriñ bi ne radiyallahu anhu qultu falaa yunkiru sha'nahuma abada illaa balidun aw fatinun du xasad léegi nag sëriñ bi bi mu waxee di radiyallahu anhu ci wàllu awliyaa yi di leen mu ne bokk na ci lay wanal suu xaatima mooy di leen di weddi di di di rot ci mbiru awliyaa yi di leen bañal la leen yàlla def ak xam-xam ya leen yàlla jox ak yam leen ubbee te mu yow amoo ko te gisoo ko ci jamono te gisoo ko ci ay téere léegi yow nga bañal ko loolu léegi nag fii sëriñ bi day da ciy duggaale day arrêté li mu doon wax ci liy waral suwu xaatima dina ci ñëwaat di waral ak alkande dina ci ñëwaat ci kanam waaye fii ba ca kanam a kanam li muy wax nag mooy ci mbiru awliya yi parandooy borom bi tabaaraka wa taala ñi nga xam ne borom bi moo méngoo seeni mbir waaw di wax nan lañu mel am ay façon ba yépp parce que wax naa la ne ñoom waliyu dañoo bari dañoo wute comme ni mu koy waxe waaw dañoo wute mënoo ñëw rek ne nii ñépp ku melul nii doo waliyu loolu amul moom la Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh doon wax radiyallahu anhu voilà kon affaire bi mooy dañoo bari wute mënoo ñëw nag natt say technique ku melul nii hein comme que yow mayu yàlla yi boo ko manee natt rek mooy man ngaa natt awliya yi nga ne ma ah waaye yow wala mayu yàlla yi nan laa koy natte ma ne waaw kay kon nag mooy wàllu yu nan lay mel manoo ko natt waaw parce que dañoo wute suñu borom moo def ñu nekk ay xeeti xeet yu wute waaw manoo ne ku melul nii képp ku sol kos du wàllu yu lool foo ko teg wax yi caaxaan yooyu mooy la sol costume ak nekk wàllu yu ban ban ana ban ban ban lien la am waaw <laughs> waaw mooy yooyu yëpp ay ay façon réer la loo xam ne nit ki parce que euh, sëgg na ci téere yi nga xam ne ñooy def naan wàllu yu nii lañ mel nii leen mel mu foog ne loolu kese mooy wàllu yu déedéet voilà éboueur bi ki lay jëlal sa mbali yi sa buntu kër mën naa nekk kooku mooy wàllu yu bi dina a mag ci kaw suuf waaw jamono ji ngay dund yow lu koy tere fan la borom bi ne man da manu koo nekk ah dañoo nëbbatu te sëriñ bi na leeral yooyu yëpp radiyallahu anhu kon mu ne xultu man nee naa kon nag fii yëpp ci wàllu awliya yi nan la mel ak seen xeet pas ñëpp voilà waaye après mu wax yi nga xamante ne nii ñi leen di diingataka bañ la leen ciy xaar te wax na la bu ci gën a garaaw mooy suwu xaatima voilà te suñu boroom a ko wax man aadaali waliyan faqad aadantuhu bil harb ku ma fi noonool sama wàll yu waxoon nañ ko fan yi dinaa la man baa la déclarer guerre loolu kay garaaw na waaw léegi fekk tuuboo ci ba deewee noonu moom yow moom yàqu nga voilà léegi nag ginnaaw gi nag dina la waxaale ci biir kële na nag li ñuy wax ci wàllu yu yéeg seen màggaay yépp nag bul waru ci koo gis rek muy wone ne moom moom waliyu la nga ne ay kon nañ ko jàpp waa ji waliyu la mu ne déedéet te na nga moytu bu baax ba aar sa diine ak sa ngor ak sa xam-xam bu dee may na la ci dara wala boog sa diine sa lislaam sa tawxid bu la ko benn ci foo sëriñ yi foo waliyu ñoo xam ne dañuy mbubboo waliyu yi waaye duñu ñoom ñoo ñëpp dina leen démasquer dina leen leeral moom sëriñ bi radiyallahu anhu bu defee loolu ba pare nag après nag mu daal di delluwaat ci lii nga xam ne ñun fi lañ nekk te mu te mu ci te mu ci yaatal nii mooy côté suu xaatima yi koy waral yi waral mu jug ñaaw mu jug koo xam ne bu ñaaw la kon nag fii kon ñu ngi tàmbali bi mu la waxee bokk na ci liy waral suu xaatima hmm? mooy di rot ci mbiru awliya yi léegi nag mu commencé fii radiyallahu anhu nag di leeral seeni mbir mu ne qultu fala yunkiru sha'nuhum abad illaa balidun aw fatinun du hasad mu ne qultu nee naa te waxoon na bu ma nee qultu fa min maani qawlihim naqaltu waaw bu ma nee qultu man ash-shaykh ahmadul xadim alayhi ridwanul qadim ci téere bii di masaalikul jinaan mooy ci maanaay boroom xam-xam yi fóoree xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom laay moom laay toxal mu ne qultu kon nee naa falaa yunkiru du bañ di weddi sha'nahum abad di di di bañ mbir wala yuy ba faw illaa lu dul balidun koo xam ne xel mi daa manqué waaw parce que muusul mënula muus waaw mënula muus mënul nekk maahir lu tax moom mu mu canaliser tëj fenn xéewalu yàlla may yàlla wilaayaak yàlla yàlla mu tëj ko ci ñenn ne ko ñii waroo ko waaw jël ay ay ay ay ay ay ay ay lunette am yu dëng di ko xoolee li nga xam ne mooy réalité bi mënula gis lu dul dëng waaw kon kooku lu dul ñaar ñii kese ñoo ñooy weddi wàll yi koo xam ne wérul mooy bopp bi daa de daa desee muus balit koo xamante ne nii eh, xel mi daa des aw wala waajoo xamante ne nii fatinun mooy ku muus la xam na de. te yeewu na waaye nag li ko dal mooy feebaru xol yu bon yi zu xasan boroomu kañaan waaw ñenn ñi moom dañoo xamul waaw parce que ñoom jàpp nañ ne liñ jot a xam ci alquran ak sunna tuuti nga xam ne lu néew lañ ci xam lu néew a néew lañ ci xam waaw ci loolu lañuy natt yépp ku ñëw ñu nattale ci loolu ñoom ci seen xam-xam pas ci dëgg dëggi alquran ja mais ñoom lañu jot a xam ci alquran lu néew waaw loolu la ñu bëgg a natt ñépp ku ñëw ñu ne ku melul nii kon baaxoo waaw te bu xamoon alxuraan dëgg dëgg dinañ xam ne mais alxuraan dafa décrire keneen ku ñu mel nii warasatul anbiya ci ñu baax ñan lay wax ñoo xam ne dono yonent yi alayhi salaam yonent yi ak seeni ndono ni ñuy mel hein waaye moom kii nag moom xam kooku mooy ki xamul waaye mu am koo xam ne dafa xam xam na ni mu demee waaye dafa iñaan parce que kaweem non nanguwul sawaay mii eh, nanguwul koog wilaayaam moom mooy man yàqu naa ci dëkk bi walla iyaadu billaah lu la yàq parce que iñaan soxor waaw een bañ comme na Abu Jahlin defoon na ñun waa yow ya ba ko al al al Axnas ibn Shariq laajee <laughs> na ko yaa abal xakam yow abal xakam benn la woon ci kilifaay Quraysh moom tamit unsituka billaah dama lay laaj rek nga tontu yàlla tax yow abu jëlin ñoom abul xakam la tuddoon lañ ko doon dàkkantele mooy yeneen bale saa saam tudde ko abu jahlin bàyyu l'ignorance bàyyu ñu riir bàyyi ñu am xam-xam bàyyi ñu sage ñu sage yi abul xakam yeneen bale saa saam ne déedéet abul abu jahlin bàyyi riir ak ignorance mun ne ko dama lay laaj te yàlla tax est-ce que ndax ndax yow manoo seede est-ce que manoo seede yow ne Muhammad mii dëgg la alayhi salaatu wa salaam mu ne ko sii dëgg la waaye mu ne ko lu tax toppoo ko mu ne mais ñun ak waa wu Hashim dañoo mas a nekk ka farasay rihaan comme ñaari fas yooyu nga xam ne cour course bi conque bu ñuy rawante bu ko kii jëlul kee koy jël. lu ñu def ci njàmbaar def nañ ko tey kii na yonent la mais bu ñu ko gëmee ñun waa banu Maxzum fan la ñuy jëlee yonent kon nag du ma ko gëm voilà lu mel noonu moo dal waa ji fatinun du hasad mooy ñaareel gi nga xam ne mooy weddi wali wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin